a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin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 muy ajug yonent bi alayhi salaatu wassalaam xajjatul islaami wala xajjatul balaagi wala xajjatul kamaali wa tamaam ñu ngi doon ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam fi nga xam ne lañu yemoon ci jotaay bi weesu mooy ginnaaw bi jotee ñu gis yëgle gum yëgle ajam gi mbooloo mu bare bare bare bari jóge fu ne ngir fekke ci ajam gi moom aleyhi salaatu wassalaam di ko roy tey gis ni muy aje fa qadima almadinata basharun kathir medinatul munawwara alayhi ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mbooloo mu baree baree baree ak ci dëgmal bañ ñëwee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ca jàkka ja muy def xutba waaw dajalewul nit ñi ba ñu ñëw rekk mu bàyyi leen noonu waaye leeral na leen ca jàkka ja te gis nañ ca laaju waaja comme niñ ko gisa woon ci xadiisu mawlaana ibnu umar alayhima ridwaanullah ci ana ki nga xam ne mooy aj kiy armal ana lan lay sol allahu akbar dajale ay nit ba ñu ñëw te waxoo leen yàlla danger bu rëy bi ci ne ñii de dañoo ñëw objectif de toute façon xam nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam du leen woo lu dul leen dundal yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillah wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum waaw waalamu anna allaha yaxulu bayna almari wa qalbe yéen ñi gëm yàlla istajibu na ngeen wuyu istajibu na ngeen na ngeen na ngeen di wuyu waaw di wuyu te naan présent tey agsi di teew wuyul kan lillaahi ñeel buur yàlla bu leen buur yàlla woowee na ñëw waaye bu leen dawam bi sallallahu alayhi wasallam woowee it na ngeen teew waaw ndax ida da'akum lima yuhyikum foofu doone bu leen woowee à condition buur yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam woo leen ci lu leen di dundal déedéet hada xata loolu njuumte la ida daakum lima yuxyikum mooy ndax ñoom duñu leen woo lu dul lu leen di dundal di dundal seen ruux yi di dundal seen xol yi tey dundal seen yaram yi allahu akbar ndax al islaamu diinun kaamil shaamilun kaamil amul dara lu mu bàyyi neewul man ruux laay toppatoo yaram fële déedéet inna li nafsika alayka xaqaa waaw wa inna li ahlika alayka xaqaa aw ak ya ci teg woon mu ne sadaqa salmaan seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam xamal ñu loole le kon ñoom duñ ñu woo lu dul ci lu ñuy dundal looloo tax amul naan bon man nag bon je c'est pas condition isa fii bu dee déedéet du bu dee ndax ñoom ñu leen woo lu dul ci li leen di dundal mu woote nit ñi ñëw mu commencé di leen leeralal mbir yi ca jàkka ja am ku jóg laaj-laaj boo xam ne da ko da ko traversé te yitteel ko te mu xam ne lii foog ma xam te fas na yéene laaj ko ki jara laaj muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bala may laxas di dem di aj di ànd ak moom ndax mbooloo mi bari na kan moo may wax dinaa ko gis bu ma demee Makka wala dinaa jote ci moom même bu dee dama koy siin kon nag bu ñu dajalee nit ñi ci ñi ne ñoo fi toogal ne ay kilifa diine lañu doowoo nit ñi ci ay cant walla yu mel noonu wala cérémonie moo xam màggal nga ko woowe wala wala muy màggal wala gàmm nit ñi ñëw ci dëkk bi te xamaloo leen yàlla loolu problème la mu nekk loo xam ne di dem ak ñëw sangoo ko summeekoo ko soloo ko summeekoo sangoo ko summeeku ko saloo ko summeeku kese ak lekk lu neex déedéet déedéet masu ngeen a gis fenn foo xam ne jaamu yàlla joo xam ne lekk kese la loolu moom kenn amul kenn ci boroom xam-xam yi ci nitu yàlla yi rahmatullahi alayhim ku ma a woote loolu ñëw leen di lekk ak naan kese après ngeen dem seen yoon bu ngeen ko xamee ngeen wax ma ci càllale yu jub laa wax waaw ci càllale yoo xamante ne nii amul sikki sàkk que ni lii jub na ci ñoo xam ne fiqaat bu wóor indil ma waaw bu ma kenn wax nag nit ñi ngi koy wax hada min qabil daif loolu ci yu yu wéru lii la bokk wala genn góor wax na déedéet hada hada mubham wa mubhamun ma fiihi raawin lam yu samte du wéral xadiis du wéralu nettali kon yonent bi alayhi salaatu salaam kon gisoon nañ loolu gisoon nañu keroog bi muy waajal ci jataay bi ñu génn li nga xam ne moo doon waruwaayam nekkul woon lu extravagant comme ni ñu ko waxe woon loo xam ne ku ko gis mel ni lu fanfara fanfaar yooyu déedéet moom rax la gam yoroon tegga rasin lu ràpp la woon moo tax mu teg ci ne allahumma xajjatan laa riyaa fiiha wala suma allah malgré loolu lépp mu def moom alayhi salaatu wassalaam fi gaayati tawaadu mu ne buur yàlla maa ngi lay ñaan ndax jaam bi loo jël jël ay matuwaay xamal ne du matuwaay yay tax nga àgg ci la nga soxla moo lay may sa objectif déedéet mooy jàppandalug yàlla kese moo fi ne bu la yàlla jàppandalee même boo yorul matuwaay yi di àgg bu la yàlla jàppandalee boo yoree matuwaay yi it di nga àgg waaye bu lay buur yàlla subhaanahu wa taala jàppandalul boo yoree matukaay yi doo àgg boo yorul matukaay yi doo àgg moo tax mu ne ko allahumma buur yàlla xajjatan lii de maa ngi lay ñaan nga defal ma ko aj goo xam ne ci yow laay jublu jëm albaladul xaraam muy sa dëkk bële sa néeg boo bële nga ormal dem fa jaamu fa yàlla jaamu la fa ci jaamu bi spécifique boo xam ne nag mu nekk aj goo xam ne laa riyaa a ah, ngistal amu ci waaw bëgg nit ñi gis ma waaw ci lan ci mbir loo xam ne puukarewu kese la walla suma déggtal ñu naan tey way jële aju diw ja ku ko gisul dégg nga ko mu ne bëgguma boobu buur yàlla yàlla na bu ma defal loolu bu dee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay ñaan lool ñun lan lañu war a ñaan ah ñun ñun lañu war a ñaan hmm? mooy li mu ñaan rek ndax moom mooy suñu royukaay li mu def lañu war a def comme li ñu waxoon laa yasaxunaa illaa illaa ma faal waaw wa amara lana an nattabi'ahu fi dhalik dara du yaatu ci ñun lu ñu def li mu def aleyhi salaatu wassalaam waaw te kenn du contesté waaw ndax ñoom duñ la gëm xatta yuhakkimuuka fii ma shajara baynahum thumma laa yajiduuna fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimuu taslima waaw falaa wa rabbika laa laa yu'minuun falaa buur yàlla waat na ne mukk wa rabbika waat naa ko yow ci sa boroom yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam gis nga nit ñii laa yu'minuuna jullit ñii laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk mukk ngëm gu jaar yoon dëgg dëgg ngëm xattaa mbete xattaa lu dul ne yu xakkimu ko dañ lay atteloo fii ma shajara baynahum différent yi xew seen diggante waaw bépp jullit boo xam ne bu miraas amee sa kër hmm? bépp boo xamante ne nii bu miraas amee sa kër nga ne bon nga xañ ko l'islam nga xañ miraas ma l'islam ne nañu seeti le tribunal civil nañu dem xooli tribunaux yi kookële na xam ne moom moo mële wallahi laa yu'min xaqal imaan kooku ngëmul dëgg-dëgg ngëm ndax suñu boroom a ko wax falaa wa rabbika laa yu'minuun yu yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum waaw lu dul ñu ñëw di la àttewoo loo nga àtte leen ci différent yi nga xam ne ñoo wuute yi am seen biir ñoom nit ñi waaw lu ñëw rek loolu la bu dee lu ñëw ngeen ne lii moom lislaam waru cee wax lislaam daal na des ci jàkka ji ak suñu kër yi ak cérémonie yi nga xam ni religieuse yi xam nga ne loolu du diine ji suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxawaloon waaw te bu ñu ñëwee nag àtte la ne la àtteel ñu waaw boo ñëwee yow en tant nit mooy ñi ngay dem mooy lan mooy alquran baa ngi yonent bi alayhi salaatu salaam li mu fi bàyyi comme li mu koy waxee ci discours bi ñuy gis ci biir fii nii xajjatul wadaa ak ci yoon bi ci fin bi hmm? yi nga xam ne moom la ne moom lañu bàyyil kitaaballah téere bi yàlla baa ngi fi nga dem xam ñu ko xam fas alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ñu leeral la wan la àtteeb yàlla waaye wa sunnata rasuuli ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana lan moo fiy àtte bi waaw te bu ñu la ko waxee nag comme exemple biñ joxoon keroog waa ji fase ñetti yoon ci benn kàddu ko ne yow moom julli tubaab ñàkk nga même bu dee yaa une semaine ngeen marie woon nga ne ndaw si fase naa la fase naa la kooku mooy yow ñàkk nga boo xamul ni ngay def yow ni ngay def na ngay ñëw seet ku xam nga ñëw ci moom wala nga woo ko mu laar mu leeral la àtte bi yàlla bi kooku kat xat xakkamta waaw àtteloo nga ko kooku mu ngi mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam nga àtteloo wallah waaye nag boo ñëwee ba loolu nga réussir étape boobu bu la iblis njuuy ci étape bi ci tegu ndax am ñu réussir étape bi ñoo xam ne ba ñu amee différent walla lu ñu war a xam wala loo xam ne dañ cee war a dugg première étape bi réussir nañu ko mooy ñëw nañu ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñëw ci yonent bi alayhi salaam mooy ñëw ci alquran ak sunna ak ki koy leeral ak ku man di doon ab chinois moom Ho Chi Ville la dëkk waa ji pepe laak séeréer laak noo waa ji balanta laak yooyu yépp du ci dara arab laak kii nii noo kii quechua la atabaskin la loolu du ci dara waaw indien la loolu du ci dara fekk li muy wax mu ngi dëppoo alquran ak sunna loolu étape boobu ñu bari am nañu ko réussir fiñ dul réussir iblis leen juuy mooy summa laa yajiduuna fi anfusihim mooy nag boo boo leen waxee àtte bi yàlla yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne leen lii way àtte bi ginnaaw ga nag du ñu trouver fii anfusihim ci seen xol yi benn ñëkk-ñëkk waaw mooy da ngay wayu sallimu mooy mbir mi dalay neex waaw étape bii nag koo xam ne alalu àddina wala ay intérêt personnel yoo xam ne lu dara yàlla newut lii doo ko man ndax buñ la waxee àtte bi mooy kiñ la doon wax da doon def njaay moo xam ne dafa xaram ñu ñëw yëgal ko ko kooku bu dul bu dee bu dee moom li mu xool mooy le profit le CA li comptable yi économiste yi naan le CA le chiffre d'affaires bu dee lool kese la la la daaj bët bi kooku kooku kooku ah summa la yajiduna fi anfusihim harajan loolu loolu loolu yomb ci moom waaw mooy mbir mi ba nga xamee ni lii àtteb borom bi la àtteb yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama ciy kontaan waaw dama koy nangu minimum en tout cas mu bañ maa naqari wala ma am benn xaar ma yàlla bu ma ciy am wala naan bon bon on déedéet te boo paree ci lool mu des beneen atam wa yusallimu taslima waaw ngeen te ñu wommatu ca àtte ba ñu ñu exécuter àtte boobule mu dox bu dee fase gi ma ne ah kon de loolu la yàlla dogal ndaw si kon nag man de mënatuñoo ne waaw ndaw si it wax loolu moom it bu waaj yi bañ mu ne ko ah man nag c'est pas possible parce que ce plus possible parce nag sama diine ma gënal lépp waaw kon mbir yi loolu la mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu la leerali nit ñi woowu leen ñu ñëw mu bàyyi leen ndax ngandum responsabilité la waaw gis nañ bi muy dem kon wax nañ la ah war waayam de war waayam de lu modeste la woon waaw foofu lañ yemoon gisoon nañu xadiisu ñoom Seydina Anas yi ak mawlaanam nu Umar bi ar yamaani yamaniya rombe léegi nag ñu war a continuer te gisoon nañu voilà euh, li nga xam ne mooy ka mu bàyyi woon ca dëkk ba mu taxawal ko fa toogal ko fa intérim bi di Seydina Siba ibnu Urfuta ci wax wala ki nga xam ne mooy Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam defee loolu lépp anaan nan la def seydinaa wa mawlaana ibnu abbaas te tuddoon nañ xadiis bi fan yee mu ñu koy nettali comme nim ñëwee ci saxiix yi al imaamu al buxaariyu raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatanaa muhammadu bnu abi bakr al gisoon nañ xadiis bi bu ma la ko waxee rek après di nga xam ne lii gisoon nañu ko qaala xaddatana Fudayl bnu Sulaymaan qaala xaddatani Muusaa bnu Uqba qaala axbarani Kurayb an Abdillahi bni Abbaas radiyallahu anil jamii' al imaam al Buxaari mu ne xaddatani mu ne nettali nañu kan moo leen nettali hmm? Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami sama sëriñ moo ñu nettali di Muhammad di doomi Abi Bakr al-Muqaddami qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Fudayl ibn Sulaymaan suñu sëriñ di Fudayl al-Muqaddami moom moo ne suñu sëriñ di Fudayl ibn Sulaymaan moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanii nettali nañu Muusaa ibn Uqba di al imaam imaamu ahli siyar wal maghaazi asaxu huwa asaxu min ibni min ibni isxaq comme niñ la ko waxoon moo gën a dëgër ibni isxaq muy al imaam ibnu uqba di muusa ibnu uqba fa innahu kaana thiqa qaala mu ne axbarani nettali na ma kurayb muy kurayb mawla ibnu abbaas an abdillahi ibni abbaas mu jële ci kilifaam di mawlaana ibnu abbaas bu abdallah di doomi al abbaas al abbaas di doomi abdil muttalibi shayba radiyallahu anil jamii mu ne mu ñuy nettali keroog yonent bi alayhi salaatu salaam nan la génn Medina hmm? mu ne intalaqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min al-madinati ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izaarahu wa ridaa'ahu huwa wa ashaabuhu falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal uzr tulbas illa al muzaafarata allati tarda'u ala kon doon la génne al imaam abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne intalaqa annabiyu sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa laxas dafa jóge medinatul munawwara di dem fan ilaa xajjatihi jëm ci ajam gi ilaa makkatal mukarrama jëm makka waaye ba muy génn lan la def avant muy génn mu ne baadama ginnaaw ba nga xamante ne jala ci la defar karaw gi waaw raxas karaw gi toppatoo ko peñe ko defar ko ba mu ba mu rafet waddahana mu diw waaw mu daldi utiliser diw waaw ak akbar loolu mooy li nga xamante ne mooy diw moom la utiliser loolu dañ ciy jàng tamit ne mooy ne euh, <coughs> ki nga xamante ne mooy waaja ndax li armaalagul de armaalagul voilà loolu nag fokk nga bàyyi ko xel gis nga dana la dafa génn Medina baadama ginnaaw ba nga xamante ne nii waaw ci la diw li ci la defar bopp bi diw diwaale yaram bi tamit waaw léegi mu ne walla bi sa isaara loolu it dañ ciy jànge ab passage que diw yaram diw sa yaram mais mu nekk diw boo xam ne lu ñuy xaraamal newu ci waaw mooy bu dee diw la boo xam ne dafa am alcole loolu du baax loolu du baax parce que sàngara la waaw surtout mooy sàngara xam nga liñ ciy tere mooy li nga xamante ne nii mooy màndilaate sàngara nag buñ ko jëlee def ko ci diw da koy yàq waaw da koy yàq parce que moom ida balagal maau qullatayni lam yaxmilil xabas loolu ndox moo am puissance innal maa walla laa bëggoon wax tahurun ah, laa yunajjisuhu shay ndox de dafa laab tey laa balaate dara du ko sobeel ndox moom man nga ci def loo xam ne sobe la ci ça dépend ci quantité ndox mi te loolu mooy li gën a dëgër di waxu maaliki yi rahmatullah illaa in taxa illaa in taxayyara lawnuhu aw taamuhu aw riixuhu bi najaasatin taxdusu fiihi kamaa rawaahu al imaamu al bayhaqi raxmatullaahi alayhi bi sanadin da'if walaakin al ijmaa qad inaqada waaw kene yooyu moom bu ci soppeeku mooy mbir mi moom laabatut waaw mooy ndox dafa laab tey laabalaate waaw ba mu des illaa in taxayyara bu dee ne dafa soppeeku lawnuhu meloo couleur aw wala boog taamuhu cafka ga guubi aw riixuhu wala xetam lu koy waral bi najaasatin ndax li nga xamante ne mooy ab ab ab ab ab sobe la tahdusu fiihi gu rot ci biir ndox moo am capacité di défendre boppam moo tax bu dee soppeekuwul rek même bu ci sobe duggee loolu taxul ndox mi baax nekk taxuur mën a laab tey laabalaate alors que nag lu dul moom comme suñu boisson yi ku jëloonum soow def ci toq deret mooy mbir mi dafa dafay sobewu ba mu des bu dee dafa nekk mutabaxir loo xam ne lu baree bari la nga xam ne du ci moom da ciy insignifiant waaye bu dee loo xam ne moom moom yu ndaw la nga xam ne da ciy tas loolu ne day nekk loo xam ne da koy yàq moo tax it diw yi boo jëlee sàngara def ci mooy ni mbir ma day nekk loo xam ne lu sebewu la ndax moom sàngara moom ricc la waaw kon nag kon diw gis nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam wa dahana mu diw keroog wala bi sa ginnaaw bi mu defee loolu lépp mu mu mu xam nga lii <laughs> defar sa bopp ut mooy diw bopp it dañ ciy gise ne baax na à condition yii yépp mooy mu bañ a nekk loo xam ne diw boo xam ne produit boo xam ne dafa xaram wala produit boo xam ne dañ cee def kii animal boo xam ne comme mbaam lenn ci lu jóge ci mbaam ñu def ko ci loolu tamit day xaram waaw loolu it day yàq mbir mi waaw walla ñu jël loo xam ne am na gaay yoo xam ne ay kii animal la mais bu dee ay yéeféer a koy defar ñooy ci seen animaux yi lay jóge xam nga ne loolu du dagan mooy yàpp biru animal bañ ci def surtout waxumay karaw de non non waxumay karaw yooyu waxuma ko ndax bu dee yooyu yi nga xam ne wala ñoom jaru ko sax jaru ko jaru ko en tout cas mu nekk loo xam ne daal produit yoo xam ne amul sobe te lu baax la dañ ciy gisaale kon façon diw bopp yeeg ak diw yi ñuy diw ci yaram yi loolu yi nit ki bu koy def ne man dama koy def parce que yonent bi alayhi salatu wassalam def na ko ni'mar rajulu hada wala ni'mal mar'atu hadihi ay way ëskay boobaleb jigéen wala boobaleb góor allah waaw moo tax gis nga yii nii yépp sunna la waaw moo tax nit diw na nit diw bokkuñu de kii ngi diw nekk ca ca asamaan waaw di xotti maqaamaat ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay roy waaw ndax moom buy diw jàppul na rek bon man daal damay diw kese parce que bon seddaay bii nga xam ne sama tànk yi dañuy xarak sama kii moom danaan man daal maa ngi diw waaw yàqul nag indiraaju niyaat mais yéene bu njëkk bi moom na nekk roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga déggee ne diw na nga ne hé kon nag reformuler naa sama diw yi ma doon def léegi moom damay diw doon naa diw bu yàgg mais dama ko doon def ngir bon ngir maapo léegi nag dama koy def ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam mas naa diw xamoon nañ ni day diw ndax am na xadiis yoo xam ne jàng naa ko Mawlaana Ibnu Abbaas nee na keroog bi muy aji moom alayhi salaatu wassalaam de ba'dama tarajjala waddahana ma xam ne kon doon na defar karaw gi ma koy defar waaye nag ma def ko ngir roye ko nag waaye it ngir tamit pou bi baaxaale de toute façon danga ko ciy amaale waaw kooku ak diwum diw gu kawee ngoogu waaw <laughs> moo tax boo bu ñu xamoon dëgg-dëgg suñu dund yépp suñu aadaat yépp dañ leen di transformer en ibaadaat waaw mooy yi nga xam ne ay jëfu naturel la yoo xam ne jëfu aada la ci doomu aadama gi yépp ngay transformer def ko ibaada muy jaamu yàlla allahu akbar loolu nag boo gisee waa ahlul xadiis ñoo ci man ak ñi nga xam ne ñooy les vrais ahlu tasawuf waxuma la les faux suufi yi ngay gis ci réew mi ngay gis ci àddina bi léegi nga xam ne daanaka dara yonent bi alayhi salaam moom moom jegewuñ ko waaw buñ nee mbiru sunna ñu ne nañ bu ko bàyyeeg ibaadu yi ba pare jàpp ni ñoom ñoo gën ibaadu yi walla iyaadu billah seen ndof ko yépp nag ñu teg ko ci dérapage rek waaw muy soufisme de dérapage ñu jàpp ne ñoo gën ñépp ñoom ñoom fii mu ne gaayee ne ci surface bi te bu ñu nee nan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon jullee ñu ne xool leen ni ibaadu yi def waaw wala sax ñu ne lii baax na parce que gis naa ab ibaadu di ko def kon kooku moo la gën a xam ne kon ñii ñooy topp yonent bi sax salaam léegi nag nan nga mën a taxawee ca gannaaw ba pare naan maa gën waa ji kii topp yonent bi alayhi yow mi bañ ne doo ko topp yaa ko gën parce que rek yow gàmm nga keroo wallahi ñun suñu xel yi dañ leen anesthésier laa yaakaar dañ ñoo nelawloo <laughs> kon mooy loolu la baadama jala waddahana waaye nag wax nañ la affaire defar karaw bi nag du tous les jours te loolu waxoon nañ la ko waaw wa an rajulin saxibar nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nahaana bokk na ci ñu tere woon ah, an namtashita kulla yow waaw mooy nag parce que ëppal la góor goo xam ne fu ñu ko fekk mu ngi ci seetu yeeg peñe yeeg mu kii yi déedéet loolu nag ak ëppal la loolu day wàññi ruju la maskin sa masculinité da koy wàññi te loolu it bokk mooy yonent ba saa am da ko doon tere waaw waaye it da doon toppatoo boppam mais dëkk ci tout le temps tout le temps tout le temps loolu la doon tere waaye it waxuñu nga bàyyi sa bopp bi cuqaaral ah nga kii di jaay ni lii mooy wane ne maa ngi ci yoon wi loolu wanewul dara ne yaa ngi ci yoon wi bopp bu cuqaaral wanewul ne yaa ngi ci yoon wi de déedéet. kon yeneen Seydina Abdallah ibn Abbas kon mu ngi ñuy wax yonent mi alayhi salaatu salaam kon xam nañ ne keroog bi muy génn waajal na waaw raxas bopp bi peñe ko defar ko diw diw bopp bi defar ko waaye diw wa sa izaarahu wa ridaa mu sol izaaram ak ridaawam izaar waxoon nañ la mooy làmbaayu suuf ridaa mooy bi ci kaw waaw mooy bi ngay tegoo ci sa kaw tegu ci mbagg yeeg dox ko yooyu muy wàcc ci suuf loolu mooy rida huwa moom wa asxaabuhu ak saxaabaam yi gis nga de radiyallahu anhum mooy li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def lañ def Allah huwa moom wala wala bi mu sol izaaruhu izaaram wa ridaahu mooy làmbaayu suufam ak làmbaayu kawam moom wa asxaabuhu ak saxaabaam yi radiyallahu anhum mu falam yanha an shay'in min al ardiyati wal uzur tulbasu illa al muzaafara allati tarda'u ala al jild mu salaatu wassalaam keroog terewul terewul bi ñuy génn Medina terewul ñu solu terewul lenn ci làmbaayu kaw yi mooy jamono rida bi mu wax sànk ardiya jamoo rida uzur jamoo izar mooy plurielu ardiya mooy plurielu rida uzur mooy plurielu <clears throat> izar mu ne terewul benn ci yooyu làmbaay yu suuf yi làmbaay yu kaw yi ngir ñu sol ko illal muzafara bi nga xamante ne nii dañ koo cuubeeg zafaraan waaw boobu nag moom la tere woon lu dul boobu rek moom alayhi salaatu salaam daal di woon koy tere allati ba nga xam ne tardaw alal jaldi dañ ci alal cee def zaaferaan ji ba daanaka nit ki bu ko solee sax affaire bi di des ci yaram bi waaw di taq ci yaram bi di ci ne loolu la nag la tere woon lu dul loolu rek terewu ko moom alayhi salaatu wassalaam fii nag mooy ñoom fii ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam di doon mooy muy waaj a génn waaw léegi nag dina ñëw nag bu ñëwee bay armal nag bi gis nga lam doon tontuwaa ji ci jàkk ji mu naan ko maa yalbisul muhrim loolu noonu mooy ñi nga xamante ne nii nag loolu mooy boo ñëwee bay armal ndax lii armaala ndax dafa am mawaaqiit loolu dinañ ci ñëw bu ñëwee dul xulayfa dinañ indiwaale yonent mi alayhi salaatu salaam wax bi muy définir ku nekk ci ñi ujaaj yi ñëw fii ci makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di aj si ana ku nekk lan mooy sa miiqaat mooy fi nga xam ne mënoo koo dépasser yow mii aj si lu dul dangaa armal mooy dangaa yéene ne dangay aj benn ci façon aj yi nga xam ne mooy yi ñu xam waaw loolu benn affaire la dina définir ñooñu ñi nga xam ne ñoom dañu nekk en dehors ay zone délimitée lañ yoo xamante ni nii yépp ku fa jóge booy dugg Makka foofu ngay jaar booy dem Makka léegi nag mu des ñi nga xam ne ñoom nag dañoo dëkk à l'intérieur de ces zones mooy imaginer ñu ne waa Makka waa Medina Zul Xulayfa la bërëb biñ naan tamooy dinañ gis tur bi mooy zaatu irq foofule noonu mooy waadul aqiq foofule euh, euh, non ab yaaru ali lañ koy woowe léegi ma zaatu irq ab yaaru ali lañ lay woowe Zul Xulayfa léegi mooy foofu imaginer ñi nga xam ne dañoo dëkk ci ci euh, biir mooy ñoom dëkkuñ ci biti mooy dañu ne bon pour pour ma leeral ko pour mu gën a leer ci ñëpp nañ joxe exemple ci ndakaaru bu ñu nee ndakaaru mooy exemple laay joxe ñu ne ndakaaru fa la ñuy ñëw ngir pèlerin ngir def aj exactement fi ñuy defee aj mooy palaato Dakar palaato léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mooy lii yëpp exemple la pour mu gën a mu mu nekk loo xam ne lu ñuy lu ñuy jàpp la euh, léegi pour nga ñëw dakaar ñu ne dakaar dafa am ay buntu ah wala xoolal nañ jël parce que Dakar ak ndox mi presqu'île la xoolal nañu jël euh, dëkk boo xam ne dafa nekk au centre du Sénégal comme kawlax wala Diourbel wala ñu ne waa nañ jël Touba ñu ne Touba. comme bu dee dañ ne Touba comme exemple bi ñu joxe ci Dakar léegi fa la ñuy aje léegi nit ñi ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam délimité ne fii nii pour nga dugg si ku dépassé comme ñu ne ci nord bi kuy jóge ci noor bi ay Saint-Louis ay Mauritanie ay Maroc ay France yooyu mooy boobu da ngay féete nord ñooñu mënuñoo dépassé Matam ah wala ñu ne leen mënu ngeen a dépassé euh, kii nu mu tudd. Euh, lugaloo lu dul yéen ngeen armal mooy ku fa weesu te armaloo mooy lool mooy boo ñëwee ba lugaloo moom te obligé yow nga nga armal léegi ñu ne ci sud bi ñi jóge ci sud bi Kaffrine bu ñu àggee Kaffrine obligé ñu armal ñi jóge est bi bu ñu àggee Matam fokk ñu armal ñi jóge côté ndakaar ñu ne ku agsi Thiès fokk nga armal léegi nag man laaj bi may laaj bi ma doon wax sànq bëgg ko leeral mooy mais ñi nga xam ne nag ñoom dañoo dëkk biir Thiès mooy xam nañ ne ñii boo jógee bi biti Thiès di ñëw doo dépasser Thiès te Armalo mais léegi ki dëkk ki dëkk euh, xombol nag moom ah ndax xombol di nga dépasser Thiès ville même bu dee ci région de Thiès la nekk mais kooku nu muy def mais waa ji dëkk Bambey nag mooy moom mu ngi ci biir délimitation yi kook nan lay def moom dafa am zone loolu it yonent ma lay saasam dina ko leeral loolu laa la bëggoon ci yooyu ah, foog naa loolu leer na ah, waaw kon ñu àggale kon yonent bi aleyhi salaam kon lii nii mooy day génn Medina mais armaala guñu waaw kanta liñ doon wax waaje ci jàkk ja laa talbasul laa talbasul xumusa ah wala saraawilaat wala burnusa wala xifaafa hmm? wala shay'an massahu war uh, uh, zanfaran war uh, zanfaran aw warsh loolu noonu loolu mooy bu ñëwee bay armal al muhrim waaw mooy comme si xoola yomb na mu ngi mel ni man ma jógoon Dakar dem Makka di aji xam nga ñuy jël avion bi di jóge dakaar walla Paris ah wala saaxilul aj fële ci Côte d'Ivoire ah wala muy neex muy Munich di fa jóge di dem Makka mooy kenn du la ne ah yow nag booy jël avion bi rek booy génn sa kër rek ngay commencer sol yére armaal déedéet waxuñu la lool de. loolu mooy man ngaa sol yëre normal mais bu ngeen demee ba fi nga xam ne avion bi moo xam yéen da ngeen comme ñoo xam dañ ne Medina la jaar ziyaare yonent ma lay saar saam ba pare door a dem Makka ñooñu ba ni ñuy ñëw Medina kenn du leen ne yéen nag léegi sol leen yére armal déedéet dañuy sol yére normal mais bés bu ñëwee nag jóge Medina nag di dem jaar taxi fi nga xam ne mooy Zul fa bu boobaa nag bala ñu fa agsi mooy bu ñu fa agsee du ñu fa kite lu dul ñu sol seen yére armal waajal ak li kuy armal di def te tamit mu làmboog lépp li nga xam ne la ñuy tere ku armal am na ñu ci jot gis ci côté yére yi mais des na de du yooy kese moom parce que waa ji côté sol la laaj yonent mi alayhi salaam leeraloon mais dina leeral tamit yeneen yi nga xam ne dañu koo tere aji armal ji di ko def voilà kon loolu la ñu Seydina wa Mawlaana Ibnu Abbaas daal li leeralal fii ne yonent mi alayhi salaatu salaam kon noonu la def tara wa dahana wala bisa izaarahu wa ridaahu huwa moom wa asxaabuhu ak saxaabaami radiyallahu taala anhu falam yanhata terewul an shay'in ci dara minal ardiya ci yére kaw yi wal uzur ak yére làmbaayu suuf yi tulba suñu koy sol illa al muzaffara allati tardaw alal jal yi nga xam ne day takk Ah, yére yi nga xam ne dañ koy def zaafaraan ba nga xam ne cuubag ko ba nga xam ne mbir yi day mujj di takk sax ci yére ci yaramu nit ki léegi nag loolu la al imaam ibn abbas wax léegi nañu ñëw ci keroog te waxoon nañ lii tamit parce que bi ñuy gis masalaam <laughs> li xam xamsin baqiina min dil qa'da kañ la génn ci lañ waxe woon xadiis yu bari yoo xam ne yii nii yëpp joxoon nañ ko mais comme que dañu nekk ci étape par étape lii mooy génn bi nan la génn keroog ak ban waxtu la génn loolu lañu Seydina Anas ci xadiis boo xam ne gisoon nañu ko ba pare mu ne moom mu ngi ci saxiix yi al imaam euh, Anas radiyallahu anhu mu ne salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil madinati arba'an mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wa ah ñeenti rakk la julli medinatul munawwara laata muy génn wabi zul xulayfati rak'atayn bam àggee zul xulayfa mu daal di fay julli ñaari rakka loolu la ñuy xame ne kon kañ la génn après julli tisbaar dafa julli tisbaar fi nga xam ne mooy jàkkaay medinatul munawwara hmm? ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba pare mu daldi mu daldi génn mu daldi génn moom alayhi salaatu wassalaam ngir dem nag aji waaye bi muy dem demul direct rek makkanoon dafa wàcc Zul fa tàkkusaan fekk ko fa moom mu julli fa ñaari ràkka wàññe waaw kon loolu la Seydina Anas wax moo tax eh, xadiis yooyu yéen gisoon nañ ko ak façon eh, yu bari la version yu bari nag gis ngi gisoon ji mu jaar ci abu eh, abu qilaaba yenn yi ci muhammad ibnul munkadir yeneen yi nga xamante ne nii ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yooyu yëpp tuddoon dañ leen yëpp muy wax ne moom seydna anas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla dhuhra gis nga bële dane woon salla bil madinati arbaan xadiis bi nga xam ne mooy bi jaar ci seydna abu qilaaba hmm, rahmatullah alayhi an anas ibn malik radiyallahu taala anil jami' dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla al-zuhra bil-madinati arba'an wa salla al-asra bi dhil-hulayfati rak'atayn mu ne moom Seydina Anas ibn Malik ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne salla an-nabiyyu mu ne sal anna an-nabiyya kon yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama salla dafa julli al-zuhra li nga xam ne mooy tisbaar bil madinati fan la ko jullee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñaata rakaa la fa julli yaa seydina anas arba'an voilà lii moo doon dàq waxu imaam ibn hazm bi ne jeudi la woon parce que bu doon jeudi non mooy wax non pas waxu imaam waxu imaam Hazm leneen a ko dàqoon mooy de toute façon bu nee jeudi li des ci jours yi day ëpp cinq jours mais wax bi ne hypothèse bi ci tegu que ne kon vendredi xanaa mooy li ko doon dàq mooy julli na biir Medina tisbaar ñeenti rakk voilà waxoon nañ la nag fii ni ñuy def mooy bala ñoo jàll fo ne dañuy gis yenn at yenn njàngat yoo xam ne duñ ci attardé wu nag bu lu bari. mooy ne fii nii dafa am masala bu am solo bu fi yonent mi alayhi salaam leeralaale xam nga Seydina Anas dane radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla adh arba'an wa salla al bi dhil hulayfati rak'atayn lan nga njëkk lan moo sauté musaafir la leer na ko ne moom alayhi salaatu wa salaam nammeelam ak li nga xam ne mooy yéene mooy dem aji mais ba woo ba yëgle ko ba nit ñu bari ñëw Medinatul Munawwara bam discours leen ci jàkk ji ba leeral leen fi yenn yi ah moom alayhi salaatu wassalaam waaye bi nga xam ne ci la laxas jóg dem jote muy jullit après julli tisbaar bi julli tisbaar jotee bi muy julli biir Medina julliwul ñaari ràkka neewul man statut laa yor loolu noonu mooy lan gis nga dafa julli ñeenti rakka waaye bi mu demee Dul fa mooy quitté na këru Medina yi la mooy génn na Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génn kër yi nag boo génnee yow en tant que voyageur man ngaa commencer di wàññee gis nga moo tax ba mu àggee Dul Xulayfa mu ne wa bi la Xulayfa wa salla al asra bi Dul Xulayfati rak'atayn kanta ca Zul fa mu julli fa tàkkusaan ñaari rakka kon yow ku la laaj yonent bi alayhi salaam keroog ajam gi ban jour ban weer la génn yooyu yëpp xam nga ko ban at allahu akbar ban heure mooy ban waxtu la génn xam nga ko ah déet xanaa doo mën noonu loolu lañ doon nekk di sonn fan yi yëpp di loolu de bu dee mooy yéeme na kon bu dee jàppoo ko ban bés la ban weer la d'abord Dhul Qa'da li xamsin baqiina min Dhul Qa'da ah wala Dhul Qa'da wax nañ ñaari luga la mooy dañuy wax Dhul Qa'da di wax Dhul Qa'da ah mooy ne weer wi jiitu weeru tabaski la cinq jours de son weer wi jeex waaye waxoon nañ la weer woowu nag daamatul matul cinq parce que loolu c'est possible nga ne man maa ngi génn comme nga génn le vingt cinq mais nag weeru jullit la ñuy wax ma génn la vingt cinq ne man keroog bi may quitter cinq jours de son weer wi jeex wala ma génn le vingt ne jours a ci desoon même bu dee après bañ demee ba cëppaandalug weer wa gis nañ ne vingt neuf lay moon matul trente lool loolu dafa jub loolu la loolu loolu loolu la loolu moo xew fii mooy finalement quatre jours a ci des mooy bu ndax weer wi matu cinq jours moo ci desoon bu dee ne weer wi matoon na mais weeru Dul Qa'da matul woon comme niñ ko woon kon xam nañ weer wi ban at la dixième année ci gàddaay bi de l'hégire l'an dix de l'hégire gam nañ at am nañ weer am nañ jour ban jour samedi yow mu sabti euh, kii imaam euh, xam nga keroog ñun bi ñuy gis masala bi voilà loolu lu jar a préciser la euh, kii lañ gisoon mooy al imaam al xaafiz ibn Kasiir ah diin rahmatullah alayhi moom li mu wax leeral ak ni mu tontoo kiiw imaam Ibn Hazm yi waxoon naa la gisuma nag ki ñeneen ñi ku leerale comme moom waaye loolu tekkiwul ne keneen defu ko ñoom ku mel na al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mbokku taalibeem ci azad moom it ci zaadul maad def na ko waaw moom leeral na foofu luy wane ne waxu imaam Ibn Hazm bii dëgërul waaw le wax na fa tamit yi nga xam ne mais moom ni mu ko am na yenn yoo xam ne moom imaam al-Hafiz ñoo ko niroole mais moom am na yoo xam ne moom yu mu wax yu imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxul mais am na yu imaam al-Hafiz Kathir ni mu ko démontrer laa gis ne. moo gina a matale te moo gën a moo gën a jotle moo tax ñu tànn loolu le no boo demee ci zaadul zaadul maad siirati xayril ibaadi non zaadul maad naam zaadul maad bu al imaam ibnul qayyimi ah fii hadyi fii hadyi pas fii siirati fii hadyi xayril ibaad fii siirati loolu mooy subulul huda war rashaad fii siirati fii siirati xayril non subulul huda war rashad fii siirati xayril ibad ah seydina muy eh, as-Salih ash-Shami hmm? mais kanta ki eh, bu dee al imam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi moom du du du du du du eh, fii hadyi la fii hadyi xayril ibad kii fii siirati subulul huda war rashad fi sirati xayril ibaadi ah kon loolu la ah, léegi voilà lan lañ doon waxati sax lan lañ doon mooy waaw kay c'était pour préciser que ne al imaam na ah, ah, Ibnul Qayyim tamit def na loolu ngir wane ne bés boobu la kon yow xam nga samedi la xam nga at mi xam nga xam nga weer wi xam nga at mi xam nga jour bi mais même sax ban jour ban ci jour bi ban waxtu la génn sax xam nga ko ndax imaamu anas wax nañu ko anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal am wal wa saxiixu wal wal xadiisu fi saxiixayni xadiis mu ngi saxiixu al imaam al buxaari ak saxiixu al imaamu muslim ibnul xajjaaj hmm? rahmatullahi alal jamii kon tak après tisbaar léegi liñ doon wax ci masala boobu mooy kon ciy tukki man manumaa ñëw kon gis nañ ne booy tukki doo commencé wàññee sa biir kër moo tax loolu fuqaha yi wax euh, bon bu nit taxaw rek naan bon comme que gisuma ñu wax dalil surtout ngiru imam Malik rahmatullah alayhi téere yi léegi niñ koy mooy da ngay gis ne ñëw lu bari duñu wax dalil yi dañuy ñëw rek ne kii tukki nii lay def waaw xaala Malik wala xaala kii al euh, Seydina Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki hmm, sahibul Mudawwana wala qaala Suhnun wala yu mel noon après ñu wax lii wala ruya qaala ibn Wahb an Malik ni lii léegi mooy en général dañuy ñëw du ñu la tuddal dalil yi yow nag bul toog naan waaye lii teguñu ko fen way ah kii statut voyageur la yor pourquoi pas mënula wàññi këram door dem loolu man da ne lan yonent ma lay saamam gii bi muy dem Makka mosoo dégg fenn yonent mi alayhi salaam toog biir Medina di wàññi loolu mosoo koo gis même bu dee day waaj a voyage mu ngi nii dafa Seydina Anas nee na dafa julli ah, kon dañ fiy jàng ci lii que ne kiy voyage yi moom du wàññee ci biir kër yi par exemple man bu dee Dakar laa ne ma jógee kii Colobane <coughs> war a dem Koussanar man. fenn laa dul wàññi du ma nekk biir Dakar nekk biir Colobane di wàññi ne naa wàññi bala maa jël oto bi déedéet garage Colobane bii laay jël oto bu ma yóbbu ilaa Koussanar wala foog naa loolu amatul léegi dañ ko centraliser Pikine marché en face de marché central pikin marché au poison man manumaa ñëw ba ci marché au poisson hein ne ma nag man nag damay wàññi déedéet ndax ba léegi yaa ngi ci dëkk bi fokk nga génn boo jëlee oto bi nag mu dem di daw ah voilà route nationale RN RN xawma lan kilomètre onze route de Rufisque allahu akbar ngay avancer di avancer génn ñoomin jàmm gën ñoomin Fass Mbao ah jàll ñoonu di dem Kër Massar yooyu yëpp nga romb gaay yi nga dem ba génn Tëngéej ah nekk loolu nag bari ñi yow bu la neexee bu dee da ngeen escale ngeen wàññi waaw mais manoo nekk ci sama biir dëkk bi nekk fii par exemple man bu ma newoon Lyon yi ma war a dem senegal bu ma demee ba aéroportu Saint-Exupéry Satolas loolu mën naa faa wàññi lu tax parce que bo mooy comme léegi dakaar ndax am nay temps expliquer loolu sax te mu xaw a compliqué ci ku génnul koo xam ne Sénégal la newee masul a génn mooy aéroport comme que ñun suñu aéroport bi ci biir dëkk bi la newoon Léopold mooy loolu pour nga naan waa ji damay jóge sama kër dem bu ma demee aéroport man naa wàññi ndax maa ngi génn naa dëkk bi parce que léegi xam nañ ko mooy léegi bu ñu naan aéroport de Dakar du du du du Léopold jas la te jas xam nga ne jas mos ak Dakar gis nga ni ñu soree aéroport Lyon tamit noonu la mooy fi mu nekk di nga daw bon ay minimum ay vingt-deux minutes en tout cas di nga jëlub autoroute boo mooy wolof yooyu en daal mooy di nga daw lu baree baree bari léegi nag yow boo génnee mooy di génn moom ba génn dëkk bi complètement moom <laughs> waaw mooy ne kooku bu moo tax bu ma demee aéroport boobu même bu dee aéroport de Lyon la tudd man foofu mën naa faa wàññi boole julli waaw bu ma demee ci jàkka ji foofu ma julli comme bu dee tisbaar moo jot ma julli boole kook sama tàkkusaan waaw julli ñaari ràkk julli tàkkusaan ñaari ràkk ndax maa ngi ci yoon waaw bu ma jëlee sama train génn mais nag baa toog ci train gi di toog di julli di allahu bar wala toog ci kaar bi déedéet déedéet salli qa'iman ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne koy julli da taxaw waaw fa in lam tastati' boo ko manul te boo ko manul bokkul nit ñi dañu may gis bu ma jógee nit ñi dañu may gis lool du lool du adamul istitaa mukk man boo nga fa in lam lool mooy loo xam ne feebar la bu la dal ba mënoo taxaw loolu la mais toog naa nit ñi dañ may gis déedéet déedéet yow fi nga ko teg lenn mooy nit ñi dañ may gis non avion bi quand même ñu di taxaw nii fii gars ma ne loolu ngay def mënoo ko toog ci bis bi di allahu akbar di julli après seulement wala ci biir métro bi wala train bi loolu moo mënula nekk loolu mënula nekk naam julli naafila bu dee da naafila loolu mën naa nekk waaw ndax yonent bi alayhi salaam julli na ala raahilati ci kaw war waayam te c'est mooy loolu la <laughs> léegi nag euh, léegi booy commencer nga féetale nga féete xibla euh, bi léegi nag bu oto bi fu mu wéeru fi mu jaar fu mu loolu garaawul wala fas wi nga war wala train ji wala mais nag julli farata ci toog ci oto loolu moo mënula nekk da ngay wàcc walla yow bu dee mënoo wàcc mooy da ngay taxaw taxaw ngay yi nga man yépp amul benn bu la ciy wàcc duru ko sujjóot nag comme que amoo foo sujjóot bu dee amoo foo sujjóot yow dangay ngay incliné wu comme waajoo xam ne rek ci chaise la toog di julli ndax mënula sujjóot kooku ni muy def sujjóot bi mooy lay gën a wu bu baax que bu dee ne rukon bi la hmm? voilà loolu lu am solo la fii loo xam ne dañu ko fi wan te ne yonent ma lay sàrta bi Medina ñeenti ràkk la fa julli mais bi mu génnee Medina ba dem Zul Xulayfa te Zul Xulayfa sorewul Medina noonu ci biti Medina noonu la ci yoonu booy dem Makka mu dal di fay tàkkusaan dab ko fa mu julli ñaari rakkaa voilà kon loolu moo jëmoon ci nañ ko jàpp bu baax yii nii yëpp waxoon nañ ko waaye dañuy souligner mooy bi ñuy gis affaire julli wàññi julleeg yooyu waaw mais fii dafa leer naññ gis nga ñeenti ràkk biir Medina ñaar ci biti voilà voilà léegi wallahu taala léegi nag kon nii la yonent bi alayhi salaam génnee ànd ak saxaabaam yi ànd ak soxnaam yépp ñoo dem ñépp mu ñëw ànd ak mbooloo mu bari mi nga xam ne fu ne lañ jóge ngir ñëw fekkee li nga xam ne mooy ajam gi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag ginnaaw lii bi muy dem ana bi mu àggee zul fa bi mu àggee zul xulayfa ana naka la fa demee bi mu fa àggee euh, al imaamu anas kon wax nañu leen li mooy ba mu fa demee kon da ngay gis ne kon yow jàpp nga ci lenn tamit mooy distance entre Médina ak Zul Xulayfa soriwul yenn sor yi ndax julli na tisbaar Médina dem Zul Xulayfa tàkkusaan fa la ko fekk waxtu tàkkusaan fa la ko fekk en tout cas fekk na tàkkusaan jot mu julli fi ñaari ràkk léegi nag ba mu fa newee est-ce que dafa ñëw rek demaat ah déedéet déedéet loolu déedéet <laughs> ah Zul Xulayfa nag ba mu fa nekkee ba mu fa agsee moom alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee kon dafa julli waaye fa la julli tisbaar fa la julli tisbaar non fa la julli tàkkusaan tàkkusaan déglul julli na fa tàkkusaan julli fa timis julli fa gée julli fa fajar julli fa tisbaar kon mooy danga naan def na fa vingt-quatre heures yaa ngaa dégg mooy def na fa def na fa vingt ndax lan ndax lan ndax bu dee tàkkusaan fa la ko jullee en tout cas non julli na fa juróomi julli laa bëgg wax fa la jullee tàkkusaan pas vingt-quatre heures mais juróomi julli jàppal tàkkusaan benn jullee ngoog timis ñaar gée ñett fajar ñeent ban moo ci tegu tisbaar muy juróom juróomi julli la fa julli euh, mu ne moom Seydina ban xadiis lañuy jël sax Sayyidatu Aïsha yàgg nañ koo dige mooy escale Dul Xulayfa bi attends ñaata minute ñu dese que bon waxtu jot na suñu buñ ko commencé fii bu euh, buñ ko commencé fii duñu àggale léegi nag bii di ñëw xam nga lan moo ci tegu <laughs> waaw gis nga fii nag fii nag fa la coow li ne gis nga Dul Xulayfa gii nii parce que wax nañ la sànq dinañ wax bii di ñëw mawaqit yi ya mooy délimitation yi les zones délimitées yi nga xamante ni nii kuy jóge fu nekk ci quatre coins yi ñu war a jóge mën a ñëw Makka mënoo ko weesu lu dul nga ihlaal mooy nga ihram nga daal di dugg ci ak ji nag tànn ba pare nag nga am denn boo ci war a def loolu noonu mooy dinañu ko tudd Zul Xulayfa nag comme que nag fa la ñuy tànne ci loolu ci yéene yooyu dafa bari xew-xew yu fa am même bu dee xoolal ci lu gàtt la mais wallahi moo bari njàngat parce que xoolal lii lañuy traité lii nii eh, bu ñu ko traité léegi nag bu ñu ko traité ci Dul fa moom mooy alhamdulilah mooy premier eh, muy liñ wax sànq xadiis sayyidatu Aïcha yonent mi alayhi kon keroog fanaan na fa ana bam fa fanaanee guddi googu lan la def waaw allahu akbar tout amul daraam ci daraam lu ñu bàyyi loo xam ne moom la suñu boroom xam-xam yi saxaaba yi ñoo ciy pée ñoo ñu ko toxalal lañ bàyyi ndax léppam yooyu yëpp dañ koy xam lépp njariñ la waxoon naa la nag ku dul yenn yi buñ koy nettali ci moom ñu ne ñàkkuk taalibi la <laughs> waaw yii ñuy waxal yonent bi alayhi salaam yenn yi am na yoo xam ne ku ko waxal keneen ku moom gaa yi jàpp ne ñàkkuk taalibi la <laughs> kon mooy guddi googu lan la def ba mu xëyee ana lan la def ak lan moo fa xew yan xew-xew moo fa xew ci saxaabaam yim àndal ban événement bu marquant moo fa xew waaye comme que fa la ñuy fa lay fa lay fa mooy ci miiqaat bi fa ngay ihlaal te ihlaal boo koy def ca kaw ngay wax fa ngay defee talbiya fa ngay commencer di def talbiya te bu boobaa booy def talbiya mooy labbayka allahumma labbayka ko ngay wax mooy foofu ci miiqaat boobu ci ngay tànne benn ci façon aj yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ban façon ihram la ban façon aj la def ak lan la tànn waaw lan la tànn lii gàndum masala la ci boroom xam-xam yi waaw surtout mooy fii nii fii nii ak événement bu bu xew bi ma doon wax loolu moo ñoo fi gudd waaw mais mooy fii nii ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam est-ce que ifraad la def mooy xajju ifraad dafa ak kese yéene ak kese la allahumma labbayka bi xajja est-ce loolu rek la wax loolu la wax loolu rek la def aj la def yéene aj aj kese la def wala déedéet est-ce que dafa tamattu ah est-ce que dafa tamattu mooy dafa defa umra ba pare aj wala est-ce que dafa xiraan mooy dafa def aj ak umra en même temps acte aj yi représenté acte umra yi duggaale ci ban la def waaw loolu noonu xëccoo bu rëy ci am ci boroom xam-xam yi te riwaayaat yi jële ci sahaaba yi radiyallahu dañoo bari te fu ta daanaka riwaaya bu ne wax yii ñu la wax façon ñetti wax yii façon ñetti aj yii mu tànn bu ci nekk am na ay riwaay yoo xam ne yu wér lañ yenn nekk ku ci nekk am nga sa côté bu nekk am nga sa riwaay yoo xam ne ñu ngi saxiixay ni ci ñaari saxiix yuy wane ne yeneen timale sarsam lii la def waa léegi loolu noonu nan lañ ciy génne ak nan lañuy mën a amee li nga xam ne dañ naan lii moom leer na nañu wallahu taala alam mooy li gën a dëgër que ne yonent mi alei satu salaam lii bi muy armal lii la wax en tout cas li mu wax dinañ gis mais aj gii la def façon aj gii la def waaw loolu <laughs> loolu dinañ ko gis euh, léegi nag loolu nag euh, bon ce qu'on va parce que euh, amul benn boroom xam-xam bu wax ci ak yonent bi alayhi salaam lu dul le lu dul étalé woo nga ci loolu moo tax on va faire des choix soit soit ñu jël al imaam al hafiz ibn Kathir walla al imaam ibn Qayyim wala ñeneen waaw ak tamit après ñu xool an lan moo gën dëgër ci wax yooyu yépp insha allahu taala loolu daal moo ñuy dese ci côté Dul Xulayfa bu ñu defee loolu moom. mooy pare nañ Dul fa après mu des keroog euh, nan la fa jógee ak li ci tegu insha allahu taala kon loolu lépp lañu war a gis ci jataay yii di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa wa ala alihi wa